mu ne waxi sëriñ bi ci warub am ab sëriñ yaa ayuha alladina amanu itaqullah wabtaxu ilayhi alwasilata sëriñ bi nee na ku jublu yàlla yàlla jubale la wépp yiw ku jublu ku dul yàlla yàlla jubale ko wépp lor ni ngay jubloo yàlla nag moo di nga wut sëriñ bu lay xamal li nga war a def ak li nga war sa def ci topp ndigal ci topp ndigal nag ci la la mboolem yiw yi yiy àggale ci yàlla di jubloo ci la gàllankoor yépp di dëddoo wér na lool waxi sëriñ bi ci njariñi njariñu bari bari bari siyaare ab sëriñ njariñul bari la siyaare ab sëriñ mu ne laa yantaxi li darari washiru wa biye yahdillahu man yasuru sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaar sëriñ Masamba Diop Sam nee na mas naa tëdd guddi am lu mel ni dana ko yéex wuy ji dana delloo ab cër mu jug julli ñaari rakka tëddaat amaat du tolloog moom ne ko waliyu moom loo su ko aw def mu daal di jug takk wuti njaareem bi mu egsee fekk sëriñ bi di laajte ndax agsi na bi mu nuyoog moom sëriñ bi wax ko ah bi mu nuyoog sëriñ bi wax ko ak jaaxleem ak lim dégg sëriñ bi ne ko Masamba day def bu ma jekkee ba sama xel dem ci kenn ci yéen fere yi buñ mënee am ndaw lu ko mën a dabi ci saahir dab ko bu mënta am nag noonu rek lañuy def boo gisee ñuy woo kenn ci yéen nag juróom benn yi ñoo ñëw fi nun al anwaar al asrar al barakat manation al manation xuyóoru dunia wal axira nee ma sunu borom moo nu yabal si nee na nga nga boole ñu diw bu boobaa bu ma nee gees yam ci diw mooma nag du ma def lu dul jox ko moo tax faral fii siyaar si di baax bu ma gisul diw mooma nag def pexe yum ñëwee juróom benn yooyu nag dañ si dul toog day def su ne siisee ñu bëgg a dem te du ma bëgg ñu dem ma daal di koy jox keneen su ko defee bu ko ñëwee lañ koy jox mooy nuru ay ŋaarit loolu mooy wàll yu moom loo su ko aw def yéex wuy ji dana delloo ak cër nag mooy loolu ñu jox keneen baatu fere yim ci tudd mooy mooy mooy tekki taalibe anwaar mooy ay leer asraar mooy secret manaafix mooy ay njëriñ xuyóoru dunia wala axirati mooy yiwu adduna ak alaxira mhm. waxi sëriñ bi ci bërik wàllu yi ak malaaka yi wa ma yaalamu junuuda rabbika illa huwa sëriñ tubaa xaadalahu allahu maxtaar lahu nee na malaaka yi ak wàllu yi kenn xamul niñ day ku dul yàlla mi xam lépp wa maa yaalamu junuuda rabbika illa huwa mas naa am naar bu ñëw ci sëriñ bi xumbal kàddum lool sëriñ bi yebal sëriñ bànji mu xool ko naar ba ne ko nee ko taajul aarifin moo ko bëgg gis sëriñ bi ne ko nee ko na muñ naar ba ne ko nee ko mënumaa muñ sëriñ bi ne ko xanaa kon nam wax duna nee ko al aarifuuna laa yatanaatauna bam ko ko waxee mu jàpp ci loxoom ne ko nee ko sammaani abi bi haadihi l ismi tafaaulan laa xayru bi ne ko waaw kay waaye al aarifuuna laa yatanaasauna <laughs> ah, dane ko maam dane ko naar bi mu dana sëriñ bi nee ko taajul aarifiina moo koy seet loolu damay jéem a xanaa leeral tuuti kii bi de xëst bi wala taajul mooy tekki kilifa ki nga xam yàlla ñëpp moom la dana ko kon daa mel dana sëriñ bi neel sëriñ bi kilifa gi ñu xam yàlla moo koy seet sëriñ bi ne ko na muñaliku mu ne ko muñuma ko sëriñ bi ne ko ñi xam yàlla di duñ xëccoo moom ko waxee moom nga ko waxee mu jàpp ci loxoom ne ko nee ko nag tur wi sama bàyyi moom ma ko tuddee ngir mébét lu baax waaye du leneen sëriñ bi ne ko ah waaw kañ waaye kañ ñi xam yàlla moom duñ xëccoo maanaam waxe sëriñ bi ci saxaaba yi ashaabi kan nujuumi bi ayyihi muqtadaytum muqtadaytum Sëriñ Tuubaa xaadalahoo laa muxtaar lahoo nee na sahaaba yi seeni pas-pas ak seeni yéene ak seeni yéene ki wax ak seeni jëf ak seeni jikko lépp ci yàlla sunu borom la jublu te ci la jëm waxi sëriñ bi ci alal waalamu annama amwalukum wa awlaadukum fitnatun wallahu indahu ajrun azimun sëriñ bi mas naa am ab naar bu dugg bis bu dogu bis ci mu yeewi ko ba sonal sëriñ bi lool am taalibe bu ko xawa a xiit xiital mu ne ngalañ tëdd sëriñ bi wax taalibe ga wama ana bi taridil na lii nga ma defal na nga ma ko mujj defal tey daal di taxasal naar ba suuf sa ne ko jege si li yaa ngi fi nekk yaa ngi fi nekk ñëpp ñu daal ñëw mu ne leen gis ngeen kii nga xam ne daa bëgg a dox sama digg ak li may def ngir bëgg a jot ci soxlaam damaa bëgg ngeen xam ne alal jii yéen ñi ko fi andi ak ñi ko fi laaj si yéen képp a ci man ndax ñi ko fi indi lañ ci jublu xam nañ ko xam naa ko te danañ ko am ñi ko fi laaj si itam alal day loo xam ne day yeew boroom bàyyi ko fi barab koo xam ne dala koy laaj nag daa mel ne ku gàbb ab paaka di la daggal buum googee ñu la njoñ wér na lool njoñ googu nag mooy fekk yeew waxi sëriñ bi ci doom وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم Sëriñ Tuubaa xaadalahu llaahu maxtaar lahu nee na doom ñaar la doomi xol ak doomi ndigg doomi xol mooy doon mbir yi doomi ndigg mooy doon alal wér na lool waxi sëriñ bi ci mbokk wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bi dul qurba wal yataama wal masaakina wal jaari dul qurba wal jaari junub wa zaahibi bil janbi wa ibni sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kaana muqtalan faqura sadaqa allahu alazim sëriñ Tuubaa xaadalahoo laaw maxtaar lahoo nee na aqun faqun mbokk comme ak fiir la nanguwul lu ko féete kaw sëriñ bi daana tomb fukki tomb ak juróom benn yoo xam ne ñeent yi ñeent tomb yi ci lay firee yi def ñeenti tomb yi mooy yàlla mi la bind ak sa mbokkum jegeñaale ak sa mbokkum taalibe ak sa mbokkum dëkkaale yàlla mi la bind lum digle nga def lum tere nga bàyyi lum dogal mu neex la sa mbokkum jegeñaale bokk yéene bokk pexe bokk lu ngeen am sa mbokkum taalibe soppante wóolante dimbalante jaamoor bi nga dëkkal bu ko xeeb bu ko bañ bu ko yepp waxi sëriñ bi ci jëw yàquta wala yaqtab baadukum baadan sëriñ bi nee na bu leen walaan seeni i dàgg bu leen lakk seen i dàgg sa dàgg mooy jëw ab jullit ndax boo ko boo ko defee boo ko dee jëw dañuy jël sa lu baax di ko ko jox lakk sa dàgg mooy jëw ab yaafar ndax boo ko dee def lu bonam la ñuy jël di la ko xëpp muy lakk sa lu baax bi sëriñ bi waxee lii sëriñ Massamba Diop ne ko ma yaakaaroon ne jëw ab yaafar moom amul solo sëriñ bi ne ko moos ngeen jàkkaarloo waxi sëriñ bi ci néewal nelaw kaanu xalilan min al-layli ma yahjaun sëriñ Tuubaa xaadalaho laa maxtaar laho nee na guddi lu gudd la bu leen ko gàttal ci nelaw bëccëg gi lu sell la bu leen ko nëxal ci mooy waxi sëriñ bi ci fital inna allaha yudafiu an alladina amanu maam Cheikh Anta mas naa indi fital ci sëriñ bi ne ko baax na ci kër gi sëriñ bi ne ko seex kii lu mu la may boo ko tegee mu xañ la ko waxi sëriñ bi ci xare Samba Sadio minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxira sadaqallahu al-azim sëriñ Tuubaa xaadallahu lahu maxtaarahu nee na xare Samba Sadio jaam buñ ca jàpp mënta takk ab sëy mënta aj makk Samba Sadio ab barab la Lat Joor moo doon xeex ak Ahmadu Shayq mi nga xam ne ab judit la woon ci liñ wax sëriñ bi alal yooyu ca Lat Joor jële woon lay wax muy jaam ya ak leneen xëy na lim doonoon ab jurit moo tax wallahu taala alam waxi sëriñ bi ci politique wa taj'aluuna rifqakum annakum tukazzibuun sadaqa allahu al-aziim sëriñ bi nee na politique baa gi mooy al-bu'd min allahi laam gi mooy laanatullahi taa gi mooy tarku salaati kaaf gi mooy al-kufru billahi al-bu'd min allahi mooy sori yàlla laxnatullahi mooy rabbug yàlla tarku salaati mooy bàyyi julli al billahi mooy wedd yàlla waxi sëriñ bi ci ñaar ñooy jubóole ak i waxam ci xëccoo wala tanaasaxu fa tafsalu wa tashaba riixukum sëriñ bi nee na ñaar ñu ñaar ñu jubóowul nga di leen defar yàlla na nga fekk ci ñoom ñaar yàlla na fekk kenn ka bëgg a xam dañ koo tooñam déet ndaxte yàlla mu mën a jégalu buy yëg ne dañ koo tooñ kenn ka kenn ka bëgg a xam dafa tooñ dafa tooñam jët ndax mu mën a jégalu sëriñ Tuubaa xaadalohu laahu muxtaaroo nee na xëccoo bu mu leen fekk ci leen boo ko moomee ak boo ko moomul boo ko moomul bàyyi ko boo ko moomee bàyyi ko boo demee ba mu yàgg dana ñëw ne la ay la yéwén yaa ko moom mi ngi nii ay la yéwén mooy li am ba am moom nag fu mel nii rek lañ koy dugg lañ koy jëfandikoo te mooy loo xamutoon dem ba xam ko am na ku ne am na gone yu doon fo ba am ku jooy sëriñ bi ne ana ñu ne fii am ku ne ko ñun mu ne lu ngeen fii def ñu ne ko dara mu ne te bëgg dara kaay leen ñu ñëw mu laaj ana ñu doon xëccoo ak lu ñu doon xëccoo ñu wax ko ko mu ne leen dama leen bëgg a wax ku ci dund ba am lu ko naqarit <coughs> tem tem koy faj fajiin wa gën a gaaw ana nu muy def bum ne damay def ba mu faju bum ne damay wax ba mu faju ndax boo nee damay def ba mu faju day soppi ko sawara lakk la boo nee damay wax ba mu faju day soppi ko gaynde fàdd na ana kay nu muy def day muñ su ko defee day soppi ko ndox mu sedd nga naan ko hmm. waxi sëriñ bi ci xeetu jotaay yi wa imma yunsiyannaka shaytaanu fala taqud ba'da dikra mahal qawmi zalimin sadaqa llahu alazim sëriñ Tuubaa xaadallahu llahu maxtaarlahu nee na toogaale gone foo ak caaxaan rek moo ci juddoo toogaaleeg jigéen mooy yàlla rek moo ci juddoo toogaaleeg buur rëy rek rëy rek moo ci juddoo toogaaleeg boroom xam-xam sàmmonte rek moo ci juddoo toogaaleeg ku xam yàlla nag xol bu yiw rek moo ci juddoo wér na lool waxi sëriñ sëriñ e, sëriñ bi nee na fu fu ñooñ yiw nekk yiw a nga fa fu ñooñ ay nekk aya nga fa naka noonu fu ñooñ yiw nekk aya nga fa fu ñooñ fu ñooñ ay nekk yiw a nga fa wa huwa maakum wa aynama kuntum man amila saalihan fa li nafsihi wa man ashaa fa alayha waxi sëriñ bi ci tariyaax wa ala llahi falyatawakkal al mu'minuun am na seexu pël bu tudd gaydoom mas na yët sëriñ bi ab téere sëriñ bi nangu ko ñun daa nangoo téere yi waaye nes tuut mu wàññi ko ne ko gaydoom téere bi lu mu mu ne ko téere per yaax la sëriñ bi ne ko kooku nee naa ko yaax ci suuf te jàpp feex